ñu ngi woon ba léegi ci les enseignements yi ñuy jële ci ghazwatul fathi ñu gën ko xam xame ci fathu Makka zaadaha llahu tashrifan wa takrima ñu ngi ci yemoon ci li jëm ci wàllu njaay yi muy kitaabul buyu' ndax keroog alayhi salaatu wassalaam comme ne xadiis bi newe ci saxiixu imaamu Buxaari ak saxiixu imaamu Muslim ibnu al-Hajjaaj al-Qushayriyu an-Naysaabuuriyu raxmatullaahi alayhima mooy keroog anna Allaha wa rasuulahu xarrama baytal maytati wal xinziiri wal asnaami wal xamr gëna yonent bi alayhi salaam boroom bi subhaanahu wa ak ndaw yi dañoo xaraamal jaay mbaam xuux yàpp mbaam xuux ak mbaam xuux ci boppam ak medd ak jaay li nga xam ne mooy sàngara ak li nga xamante ne mooy idole yi di xërëm yi ñun nag ñu ngi woon ci suñu dernière partie ci njaay yi nga xam ne dañ leen a xaraamal gisoon nañ njaay yoo xam ne dañ leen a xaraamal li sababi li ajlil gharari wal ndax wor ak incertitude loo xam ne kenn xamu ko waaw ñàkkaleer moo tax njaay yooyu du baax ñu gis yeneen yoo xamante ne darar lor lor moo tax façon jaay yooyu charian du ko nangu mu am yoo xam ne li tax charian du ko nangu mooy benn ci pilier njaay yi moo sute moo tëb moo fa newul muy ponki njaay mu am yeneen yoo xam ne sharia du ci nangu ndax dafa am charte façon charte yoo xam ne day yàq esprit njaay te loolu sharia du ko nangu li ñu xameem njaay ci sharia mu am yoo xamante ne ni dañuy yàqu tax yeneen affaire yu nekk en door de ñoom du ñoom njaay mi ci boppam moo yàqu ci boppam mais dafa am leneen lu tax njaay moomu sharia am ci d'accord waaw comme waajoo xamante ne nii day jaay ay armes jamonoy fitna waaw te suñu borom waxoon ne wa in taayifataani min almu'miniina qatataluu fa aslixuu baynahuma mooy ñu sute boobu sute pa boobu yéen ñi gëm yàlla mu ne wa in taayifataani bu dee dafa am ñaari kuréel ñaari parti ñaari ré ñaari dëkk yoo xam ne ay jullit lañu wala ay waaso ay tribu wala ay ay ay ñoo xam ne iqtatala iqtatalu dañuy jàppante bay nara venir au bul ñëw di faral kenn di bàyyi ki ci des fa aslihu baynahuma yéwénal leen seen diggante loolu mooy li jiitu ñun nag yéeféer yi lañ koy bàyyi naan na Nations Unies wax waaye waaye na conseil de sécurité àddu walla iyaadu billah wa nabadna maa àllamanaa rabbuna subhaanahu wa taala waraa zuhurina ñu sànni li nga xam ne moom lañu suñu boroom subhaanahu wa wax ci alxuraan ne nañ doxale noonu ñu teg ko fële mel ni ñun les musulmans ça ne nous pas alors que ay réew jullit ñoo jote ñu naan na Nations Unies wax waaw que fait l'ONU loolu waroon nañ ko rusa wax moo tax booy xool politique internationale bi laahi léeg sa xol du def lu dul xotteeku waaw bu jógee ci yéeféer ñoom kamaahum waaw loolu garaawul ndax ñoom mel nañ lu gën a garaaw noonu mais ay jullit ñu ne yàcc ne yasar walla iyaadu billaah léegi euh, mooy ñun loolu dañ koy sote ba pare nag di jàppale ku nekk ut yow ña la ca neex nga ne ñoom ngay jàppale contre ñi ci des loolu nag sore naan jàngalu alayhi salaatu wassalaam ni nga xam ne moom lañu jàngal te la alquran di ñu jàngal wuute nag loolu mooy kon jamono ñoo xam ne nekk ci jamono yu fit na ngi ñëw di leen di jaay ñenn ñi arme ar ay arme du boobaa du jaay arme moo baaxul waaye loolu dañuy tere ku jaay arme jamonoy fitna lu dul bu dee ne dañu leen a fexe yëwanal seen diggante benn partie bi nangu beneen partie bi ne sama yoon newu ci man je m'en samay def li ma neex bu boobaa la ne fa in baghat ihdahuma ala al fa qaatilu llati tabghi hatta tafiya ila amrillah voilà buñ kiiwee mu ne moom yoonam newu ci médiation ou pas médiation sama yoon newu ci on continue la guerre faalewuñ kenn bu boobaa ànd leen ak parti bi nangu négocier ngeen ànd dal ci kaw parti bi nga xam ne moo féttéerlu ba keroog muy muy dellu ci li nga xam ne moom la buur yàlla dogal moom la wax ngeen doxal ko waaw lim digle bu boobaa nag foofu jàppale ñooñu ci arme bu dee ne ñooñu yow mbir mi mënoo leen koo jox parce que boo leen ko joxee di nga perte mais man nga leen koo jaay bu boobaa fitna mais danga leen koy jaay nga ànd ak ñoom ngeen boom ci des ba kera nag duñ ko def nag ngir affaire vengeance bis buñ delloo ne léegi baax na on est d'accord pour revenir à la table des négociations bu boobaa ngeen arrêté yéen mooy jaay ay armes jamono yu fitna surtout loolu ci luñ joyal dañ koy xaraamal waaw jaay ngànnaay dëkk boo xamante ni guerre civile lañ ne fexewu ngeen fexe leena boole yow ngay jël say jaaseek yooyu di ko jox ay nit wala ay pistolet di ko jaay ay nit ngir ñuy rey seen moroom bu boobaa nag day xaram kon gisoon nañ njaay mu mel noon bi ñu mujje woon te commencé woon ko jotaay bi weesu mooy njaay yoo xam ne te dañ ne woon sax du ñu leen tudd noonu mais ndeke masuñ leen woon a def dañu waxoon rek affaire riba njaay moo xamante ne dafa xaraam wala njaay yoo xam ne dañoo xaraam ndax riba gisoon nañ nag commencé woon nañ ko jotaay bii weesu gisoon nañ lu ñuy wax al-ayna al-ayna loolu gisoon nañu ko te gisoon nañu façon dil boobu ni ko nit kiy tege ni ko jaaykat biy tege mais am na lu ma fàtte woon mooy kiy jënd it mën na koo def al-ayna foog naa fàtte woo ko. Euh, ban exemple lañ joxe woon man ak suñu Cheikh ndeysaan hafizahullah ak rajo bi ma ñëw ma ñëw ne ko dama koy jaay sama rajo bi hein ne suñu Cheikh kaay ma jaay la sama rajo bi waay ak a bari option te baax ma ñëw ne ko léegi mu ne ma loo koy jaay mu ne ko quinze mille laa la koy jaaye walla vingt cinq mille laa la koy jaaye mu ne xam naa nag danga ma koy lebal quoi ndax man yoruma vingt cinq mille yu ma la jox ma ne ko baax na le quinze avril deux mille dix-huit tu nga nga nga nga fay ma mu ne waaw ma bàyyi ba le 4 avril ba le 4 avril comme que ñun ñu ngi ci mars ma bàyyi ba le 4 avril ma woo ko walla ma wàcc dem këram ne ko waa sëñ bi man de yaa ngi fàttaliku rajo bu ma la jaayoon ba ma la lebaloon eh, waaw mu mu ngi ci biir sax boo bëggee ma waanaat la ko man waaw kay man nag dama ko bëggoon jënd nga ne ma loo ma koy loo bëgg ma jaay la ko na hmm? ko bëggoon a jënd waaw ma ne ko mee nag vingt mille laa ko mën a jënd pas vingt cinq mille mu ne ma waaw ma jël vingt mille daal di koy jox ci saase après daal di jël rajo bi daal di dem moom mu yoreel ma la cinq mille ndax vingt-cinq mille la nga xam ne loolu mooy deal bi nga xam ne leer na mooy rajo bi dafay newoon di camoufler loolu mooy jaaykat bi mais kiy jënd mën na koo def ayna ayna mën na jóge ci kiy jënd nga ne ma muy deme loolu mu jóge ci ki ñuy jaay leer na ndax jox nga ci exemple jazakallahu xayran ma ne la amin nga defa bay léegi eh, ki nga wax ne bu dee day jóge ci kiy jaay moom kiy jënd nu muy deme ñu ne la bu boobaa ni muy deme mooy waa ji day soxla xaalis waa ji ci boppam mooy kiy kiy jënd comme mu toog am projet boo xam ne vingt mille francs CFA moo ko war a faj da koo soxla léegi wala daal fii tey le vendredi tey le vendredi mu ne fii ak kii ñu tudd vendredi 23 mars 2018 mu ne fii ak lan euh, fii dimanche moom il me faut vingt mille francs te aw ma ko li may def xaatul ma dem gis sama mbokk mi nekk fii Caaroy Gaar ci ci ci ci ci ci ci ci ci magasin ba wala ma sol sama dal dem Pikine tali bu bees wala mais ma dem Kédougou hmm? am na fa sama xarit boo xam ne magasin la yor day jaay ay produits ma ñëw na ko euh, waaw ay saa waay naka njaay mi waaye naka marché bi mbaa mu ngeen neex hmm? waa man de dama bëggoon sa lii nii loo koy jaay maanaam lii tissu bii de kii la de hmm. euh, dafa cher de waaw waxal rek ñaata nga koy mën moom vingt cinq mille lay jar de vingt cinq mille lay jar ma ne ko mais est-ce que mën nga ma ko defal vingt mille waa ji ne non vingt cinq mill lay jar bu ma la waxee lool rek xamal ne noonu la demee xam nga yow sama waay la du ma la du ma la la jaay tamit loo xam ne xam naa ne awma ci dara parce que yow yaa tax ma wax la loolu mais à vrai dire affaire bi quarante mille lay jana mais comme que yow la nga laaj ma ko mu ñëw wax la prix bu njëkk bi laa law bi nga xam ne mooy dernier prix waaw bi nga xam ne moom boobu manuma ko dépasser sinon bu boobaa mooy li ma ko jëndewoon di boppam du ma ci génn mu ne ko waaw baax na mais nag sauf que euh, damaa yorul nag vingt cinq mille léegi da xam naa danga ma koy lebal dañ na ko baax na baax na léegi mu ne ko kon mu ne ko bés sàngam nga may fay waa ji mu ne defal ko ci mbuus mu jël tissu bi dem mais comme que waa ji ab pexe la teg jëndkat bi ab pexe la teg mu dem këram toog tuuti mais affaire bi daal ni may def damay bàyyi ba suba ma gise wat saa waaj yi ca Kédougou ndeysaan wala ci marché Caaroy gaar wala Pikine tali bu bees ne ko nag eh, ma bàyyi ba suba ga wala deux jours man dimanche laa ko soxla tey le vendredi samedi ma ñëw ne ko ah waa saa waaj yi yor mbuus mu ne ma waaw na naka kii mbaa yaa ngi jàmm mu ne waaw mu ne man nag awma toogaay li ma di gis nga li ma jaayoon démb tissu bi ma ne ko waaw mu ne ko finalement daal dama problème mu xaalis est-ce que bëggoon ma jaayaat la ko waa ji ne ko ñaata mu ne man moom bu ma ci amee vingt mille vingt cinq mille nga ma ko jaayee mais man bu ma ci amee vingt mille doy na waa ji ne ko bien sûr loolu kay baax na mu ne ko mu ngi nii mbuus maa ngi. mu jël ne ko am waa ji xobbat cinq mille teg beneen cinq mille muy lan dix beneen cinq mille muy lan quinze beneen cinq mille muy vingt mille mu jël ko ne ko njabb waa ji ne ko mu ngi nii jox ko vingt mille léegi waa ji yoreel commerçant bi ñaata cinq mille parce que moom vingt cinq mille la ko jënd woon mooy jaay na ko non vingt cinq mille la ko yoreel parce que moom dafa ñëw ja jaayaat ko mbir mi vingt mille waa ji jaay ko vingt mille jox ko vingt mille mais moom lam ko njëkkoon a jaay muy vingt cinq mille yi fayagu ko di fayagu ko léegi waa ji moom yoreel kii nii vingt cinq mille commerçant bi léegi nag moom am na vingt mille yoo xam ne suba dimanche lam soxla woon dina ko am ma ne la lii wëkk côté jaaykat bi benn ndax tissu bi gis nga waa ji tissu bi dafay nag complet uniquement pour camoufler affaire bi mooy xam nga waa ji def mooy dafa ñëw leb vingt mille dëgg dëgg la def leb vingt mille moom buy fay fay vingt cinq mille dindil tissu bi rek moom bee paase ñoo moom li ñu waxoon côté bi bii paase. mooyam mooy moom dafa dafa lépp le fait vingt mille yi ko waa ji jox mooy moom loolu lu touché leneen vingt cinq mille yi même bu dee boo jiitu loolu lépp ay pexe kese la moom la war a fay mu nekk kon koo xam ne deful dara lu lépp vingt mille buy fay ndax moo yoreel mbir mi mu ngi ci zimmaam waa ji moo yoreel commerçant bi vingt cin mille ndax tissu bi vingt cin mille la ko jaayoon moom mu ñëwaat ci ginnaaw jaayaat ko commerçant bi lan vingt voilà mooy tissu kii la rek kiiwu camouflage la bu tax muy nëbb mbir waaye loolu noonu bu baax loolu ay na la te gis nañ li ko tere ci waxu aleyhi salaatu salaam bi nga xamante ne nii décrire lu dul li nga xam ne moom lañu nekk ñun jullit ñi waaw ida tabayantum bil'ina wa axadtum adnaabi adnaabil wa raditum bizar'i wa taraktumul jihaad sallata allahu aleykum dhillan laa yanzi'uhu hatta tarji'u ila diinikum Allahu akbar waaw wa axadtum adnaab al-baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktum al-jihaad sallata Allahu alaykum laa yanzi'uhu hatta tarji'u ila diinikum loolu taxawoon nañ ci léegi nag buñ kon loolu lañ njëkk a ci façon jaay yi nga xam ne ribaawa tax mu xaram lii ribaa la na nasiya la te mooy fawaid intérêt la boo seetloo intérêt la mooy waa ji dafa lekk vingt ngir fay la vingt-cinq mille loolu la banque biy def bi léegi nag bokk na ba léegi ci façon jaay yi nga xam ne dañoo xaram ndax riba mooy liñ naan almuzaabana almuzaabana façon njaay la moo xam ne arab yi dañ ko xamoon waaw ndax en fait li tax ñu tudd ko muzaabana mooy day indi xëccoo al muzaabana huwa waaw mooy xëccoo xiiroo ci diggante nit ñi julli ñi lay indi loolu mooy lan bu sharia waxee lool lan la ci teg lan la ci jublu mooy nit koo xam ne day jaay loo xam ne kenn mënu ko quantifier mooy mënoo ko quantifier xamoo mbir mi exactement lan la doon ma bëgg ko jaay ak loo xam ne ñoom ñoo bokk ñoom ñoo niroo mais loolu nag li ma ko bëgg mooy troc mais li ma bëgg def troc ak ak ak li ñu mën da quantifier mooy la ma ko bëgg jënde loolu man nañ ko quantifier loolu mooy lan mooy comme ma jël sama ma jël ay mango sama paanu mango ma ñëw peser ko xam ñaata lay peser mango yi sam paanu mango bi ñaata lay peser ma xam loolu ma teg nii sauf am na benn problème euh, euh, ma ñëw ci sama mbokk bi bojan moom dafa yor ay tooli mango la yor ma ne ko nag gis nga sama paanu mango bii moom laa bëgg jëndee sa garabu mango gii nii mooy li nekk ci ci mango gii ñor na nii léegi man damaa bëggoon la jaay ma ko ma jox la paanu màngo bi yow nga jaay ma li ci garab gi loolu mooy musaabana mooy li ci garab gi xam nga xaw lu ñuy peser alors que li ma koy jënde man xam naa ñaata kilo la loolu la sharia loolu nag mooy almuzaabana voilà est na ndax ñoom ñoo bokk mango ak màngo comme bu ma jëloon orange ak orange tamit jënde sama orange yi nekk ci sama sachet yi ma xam ñaata lañ di ko jënd garabu orange bu ñor mooy loolu mooy parce que problème dafa am problème bi mooy lan mooy loo xam ne ñoom ñoo bokk ñu leen di weccoo ci loo xam ne parce que euh, xam nga nit ki xamul xamul ñaata la mooy xamoo ñaataa nekk ci garab gi mooy jeex lu dugg na ci léegi nga jaayee loo xam ne maalumin bi majhul loolu dox loolu noonu moo dul dox te ni reegal bi da wax naan al jahlu tasaawi kal kal ilmi loolu am reegal la mooy le fait al jahlu ne mbir yi dañoo yem yi nga xam ne ñoom ñoo war a yem euh, day niroog lan euh, li nga xam ne mooy al jahlu al al ilmu bi tafaadul nga xam ne ëppante am na ci léegi euh, sauf que nga ne ma exemple yi nga joxe mango euh, ak orange est-ce que riba da ciy dugg xam nga loolu lool nag waxoon nañ ko ci côté bi ñuy gis affaire riba yi ci ghazwatu Xaybar mooy que ne xam nga ak tamru bi tamr al milhu bil milh wal burru bil burr wa sha'iru bi sha'ir am na boo al hintatu bil hinta ak al dhahabu bil dhahabi wal fiddatu bil fidda mbir yooyu noonu buñ ciy joxe day tolloo day nekk yeneen bi yadi loxoog loxo ba pare ñu toll ñu tolloo amul ëppalante nga ne ma mais est-ce que yooyu ci lañu dañ naan la mbir mi waxoon nañ la du lii waxoon nañ la dañuy ci mën a qiyaas yi nga xam ne ñoom ñoo niroo par exemple xoola ñi nga xam ne comme Maliki yi nga xam ne côté lekk dañuy jàpp ne kullu ma yuqtaatu wa yuddaxar lépp loo xam ne dañ koy dunde te ñu man koo denc mooy loo xam ne day mën a protéger boppam bu boobaa ci ngay xool est-ce que orange mooy ñoom loolu lañ jàpp madhabu fuqaha yu ku nekk am na loo xam ne jàpp nga ne lii nii moo tax moo leen boole am na ñoo xam ne dañ ne parce que lu ñuy peser la am na ñoom dañ ne parce que lu ñuy lu ñuy natt la moo tax yooyu boo ko ci dugalee boo jëlee yooyu mbir mi day gina a large par exemple bu dee kullu ma yuqtaatu bihi wa yuddaxar loolu dugub par exemple ci la mooy par exemple exemple orange bi ak mango bi nañ ko teg nee ñu jël waa ji nga xam ne dafa jël saabu dugubam cinquante kilo ñëw ci toolub jàmbur buy door a ñor ne ko range bii nii jënd naa ko ci yow ci sama dugub ji loolu la charia bi at ah, bi di tere parce que loolu mooy riba da ciy mën a dugg parce que selon mooy ni ko Maliki yi jàppe ne loolu leen boole mooy dañu ndax dugub dañ koy dunde te dugub loolu mooy dañ koy denc waaw léegi nag loolu nag la sharia ndax lan aljalu bi man may jaay dugub bi sama saaku dugub ji xam naa ñaata la cinquante kilos la mais rangée bi ma ko nar a jënd ci tool bi loolu dama koo réere léegi nag bu ma réeree ne ñoom ñoo tolloo moo may xamoon que ne kal ayni bi tafaadul comme si ma xam ne ñoom ñoo tolloowu ñu ñoo yem waaw dafa mel ni man damaa xam bi ma réeree ne mbir mi al bi tasaawi réere que ne ñoom dañoo tolloo loolu mooy ne ci saa laa war a xam ne comme que incertitude boobu dugg na ñàkk leer boobu dugg la kon mooy comme si man xam naa ne mbir mi tolloowuñu loolu nag il faut mu dugg xam nga euh, moo tax yooyu comme xaal xam nga xaal am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañu jàpp ne xaal riba mënu cee dugg mooy xaal ak xaal parce que lool mooy yi ñuy jaay par pièce la waaw bu dee yuqtaatu waddu wa yuddaxar loolu xaal du ci dugg waaw ak même ay maawa bu dee loo xam ne par pièce ndax xam nga loolu tamit foofu benn affaire la dafa am yoo xam ne en général par par par pièce lañ koy jaay am nag foo xam ne kenn du ko fa jaay par pièce dañ koy peser bu boobaa mooy atteem day changer ci si loolu moo tax ñu jël dugub ji léegi mooy kon yi nga xam ne comme attamru comme ma ñëw euh, jël sama keesi tàndarma yoo xam ne dix kilos la bu nekk wala cinq kilo cinq kilo ma ba bëgg koo jënd tàndarma ji nekk ci ci ci ci garabu tàndarma gi wala ma jël sama raisin hmm? raisin ne naa ko jënd li nga xamante ne nii mooy sama carton raisin yoo xam naa ñaata la ma koy jënde sama raisin yi nekk ci tool bi loolu la charin yi tere parce que yow boo xamee li ngay jënde ñaata la li ngay jënd xamoo ñaata la te loolu comme que riba mbir la yoo xam ne riba da ciy dox mooy dañoo war a tolloo sawa an bi sawa dañoo war a tolloo voilà léegi nag bu loolu leeree sauf que charia daa am lu mu permet muy al ariya pluriel bi di al-araaya nga ne ma mais bala ngaa dem doo wax lan mooy wane ne lii nii mën naa nekk li nga wax nii musaabana boog dañ koo xaraamal ñu ne la parce que imaam abdallah ibn mas'ud radiyallahu anhu moo soloo ci xadis boo xam ne mu ngi saxiixayni hmm? mu ne naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam anil muzaabana mu ne naa tere na rasulullahi ndawul yàlla li sallallahu alayhi wasallama ali anil muzaabana tere na li nga xam ne mooy muzaabana liñ la wax nii di jënd loo xam ne xam nga ñaata la di ko jënd loo xam ne xamoo ñaata la te loolu mu nekk yoo xam ne riba da ciy dox dañoo war a tolloo ñaar yoo xam ne boo koy jaay dañoo war a tolloo xam nga wax nañ la asnaafur ribaw yi boo ci génnee man bu ma neexee ma jël sama ñaari kër jënd ko benn këru benn waay bu ma neexee ma jël sama fukki peeri dàll jënd ko benn peeru dàll bu ma neexee ma jël sama écran plat bi jënd ko quatorze téléviseurs yu yàgg yooyu yooyu kenn du la ne poste téléviseur yooyu kenn du la ne il faut mu tolloo bu ma neexee ma jël sama Samsung bi jënd ko euh, cinq nokia loolu mën naa nekk kenn du ne loolu dañoo war a tolloo parce que du yooyu bokkul ca asnaafur ribawi mais à condition boobaa mu nekk yadam bi yadin waaw léegi eh, nga ne ma kon ma ne la waaw loolu mooy wane ne Seydina Abdullah ibn Mas'ud mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam naha dafa tere anil muzaabana dafa tere muzaabana mu ne an yabi'a samaru xaaiti an yabi'a samara samara xaaiti yi xaaitihi in kaanat naxlan bi tamrin kaylan mu ne mooy comme muy expliquer muzaabana mooy lan mooy waa ji day jaay toolam mooy fruit tool bi ta mooy yi nekk ci garab ci garab gi bu dee ne tàndarma la mu koy jaayee tàndarma joo xam ne dañ koo peser mu boo xam ne mu ngi ci keesi wala mu nu ñu xam la waaw kon loolu lay tere wala am na bu mu ci boole comme mu nekkum mbay comme liñ la waxoon sànq moo xam nga ma ñëw <laughs> mu ne in kaana zar'an an yabi'ahu bi kaylin ta'am bi kayli ta'amin ma ñëw ne damay jaay sama dugub ji sanoo sama eh, boolub cere ji ma defar moom laay jënde ranger ci eh, toolu eh, dugub bi ma ne ci moom laay jënde ranger bii nii wala waar wii nii jënd naa ko ci boolub cere bi boolub cere bi ma leen indil déedéet ñoo xam ne xam nañ ne ci booli la nekk booli bi à peu lay def xam nañ li muy def léegi ma jaay la ko mu ne loolu loolu lépp da koo tere te Seydina Jaabir it wax na ci xadiis bu ne ci saxiixayni mu ne nahaa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam an il muzaabana mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam xaraamal na muzaabana waaye nag daa am nag loo xam ne da ko permettre loo xam ne ci moom muzaabana presque danga naan benn loolu moo tax ku mel ne xanafiya yi rahmatullah alayhi ñu ne muzaabana en fait dañ ko kii eh, no mooy ariya bo ariya muy al araya ndax dafa niroog muzaabana yow mi koy déglu sax des tem nga ne mais lan lan mooy différence bi moo tax ñoom ñu ne non ariya dañ koo nasaxal li ko nasaxal mooy dañ koo nasaxal ndax tere bi nga xamante ne moom la alayhi salaatu salaam tere ci ñuy jaay euh, tàndarma ju nekk ci garab bi ko jaayee loo xam ne fruit tàndarma ju nekk ci garab ci tàndarma joo xam ne waa ji da koo récolter ba pare da koo yor wala du koo jëndi ba pare mu ne loo ñoom ñu ne loolu mooy wane ne da ko nasaxal ariya ndax ariya euh, mooy lan moo tax euh, euh, mooy ngay jaay tàndarma joo xam ne ju ju nooy la ju tooy la nekk ci garab gi hmm? ci tàndarma joo xam ne mu ngi ci suuf nga koy weccoog tàndarma joo xam ne newul ci garab gi voilà te loolu Seydina Sahl ibn Abi Hasma mu ne radiyallahu anhu mu ne naha anna rasulallahi ken yonente mi alayhi naha an bay'i samari mooy bi tamri mooy dane yonent mi alayhi salaatu salaam dafa tere ñu jaay fruit yu nekk ci garab yi boo xam ne garabu tàndarma bit tamri ci tàndarma jo di ko joo xam ne mooy yi ñu yor nii di ko ndoroog yooyu mu ne waqaala daalika riba mu ne loolu mooy dëgg-dëgg riba tilkal muzaabana loolu mooy muzaabana mu ne illaa annahu raxasa fi bay'il ariya an wannaxlatayni yaxuduhaa ahlul beyti yaxrusuhaa tamran yakuluunahaa ratba mu ne sauf que moom aleyhi salaatu wassalaam xadiis boobu mu saxiixay ni dafa permettre moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal dinay permettre jaay li nga xam ne mooy ariya mooy benn tàndarma mooy garabu tàndarma walla ñaar nit ki da koy jël mooy waa kër gi dañ koy jënd ngir dal di koy def tàndarma mooy wittu ko buñ ko wittee lekk ko noonu mu ne bu dee loolu lu yoo xam ne ñoom mooy aajo moo tax boroom xam-xam yi am ñu ne loolu du mën a nekk lu dul comme xanaa bi lañ lu dul ne waa ji daf koo soxla ci saa si ngir dunde ko ñu may ko ko moom mu def loolu ngir lekk ko léegi sinon loolu du possible sinon loolu du maana possible voilà léegi kon loolu beneen façon la boo xam ne parce que dafa am ji suur yi da ciy doon ñoom ñoo niroo ba pare mu bokk ci li nga xam ne riba da ciy mën a dugg ndax mënoo xam mbir mi ñaata la sauf que dafa permettre ndax aajo bu taxaw mu permettre loo xamante ne mais mooy loo xam ne euh, waa ji waa ji jaay boroom tool bi dafa aajowoo jaay ndax dafa soxla xaalis wala bokk yi nga xam ne mooy vraiment loo xam ne lu jàmp la wala loolu xanaa bi lay ñooy wax loolu wala boobu mu nekk kiy jënd soxla tàndarma ju tooy joo xam ne jum soxla léegi la mais alayhi salaatu wassalaam seydinaa jaabir nee naha anil muzaabana wal muhaaqara mu ne waaye dafa tere li nga xam ne mooy muhaaqala mu muxaaqala ci xaq la la jóge waaw mooy tool mooy am mbay fi nga xam ne mooy tool bi ñuy bañ loolu mooy exemple biñ ñu joxoon sànq ci dugub ji mooy dugub ju nekk ci gub wi hmm? wala sorgho gu nekk ci gub bi wala basi bu nekk ci gubam ma ñëw di ko jaaye basi boo xamante ne wala dugub joo xam ne xam naa ñaata la léegi nag may à peu près ñaata lañ war a doon ko quoi ñaata lañ war a tolloo bon sama saabu cinquante kilos bii à peu près ñaata euh, ci tool toolu basi bi wala toolu dugub bi la war a tolloo loolu après loolu nag moo dul baax xam nga musaabana en général bu ñu koy wax ci tàndarma la mu xaaxala mooy yeneen yi comme yi ñu wax ni ay baseeg loo xam ne ci gubam la ne ay dugub yu mel noonu alayhi salaatu wasalaam nag daf koo xaraamal parce que mbir mi mooy dangay jaay loo xam ne loo xam ne di ko jënd loo xam ne xamoo ñaata la lu ci taxmin nga ko teg ak yaakaar nii la war nañoo tolloom déet voilà léegi nag ginnaaw loolu am na beneen façon boo xam ne dañ koy xaraamal ndax day dugg ci côté riba mooy këne euh, jaay yàpp fekkum xar mu taxaw hmm, fekkum xar mu taxaw nga ne man de yor naa cinq kilos yàpp wala dix kilos yàpp jënd naa ko sa xar mi loolu moo xaraam même bu dee xadiis bi ci ñëw morsal la ndax Seydina Sa'id ibn al-Musayyib moo ko solo mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam naha an bay'il lahmi bil xayawaan mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa xaraamal jaay yàpp di ko jënd li nga xam ne mooy ab animal comme yàpp nag ma ne sama sept kilo nag yi jël naa ko sellu wii hmm? ndax problème bi mooy xarar moo ci dugg mooy xarar yow xamoo ndax mais euh, selluwoo boo ko reebee est-ce que mooy ëpp yàpp wi wi nga jox walla moo koy gën tuuti loolu xamoo ko di incertitude duggaane la jahaala voilà loolu la moo tax jaay yàpp jënd ko xar <laughs> jënd jox yàpp ñu jox lam xar loolu du mën a nekk nga naan moo bu ko defee man yow yàpp nga soxla man xar laa soxla au lieu maa ngi yàpp kay li nga fiy nekk di bi sa xar mi te man soxla naa kii jox ma sa xar mi ma jox la yàpp yi loolu du mën a nekk voilà loolu dañ koo xaraamal am na nag lenn loo xam ne possible na mooy nit ki di jëndim xar walaw nag waa ñu ne man damay peser affaire yi xar mi laay peser wala nag mi laay peser li mu def ci kilo temps laa koy multiplier ci ci ci par 4 wala par cinq ci ay euro loolu mën naa nekk loolu wute na ak bay'ul lahm bil xayawaan ndax xaalis la moom wax na la lu leer peser na li mu doon ci ay kilo moom lay multiplier par sàngam moom xar mi la la jaay par pièce neewu la kilo yi laa la jaay ndax kilo yi loolu da koo mënula jaay ndax xamul ñaata la xamul mbàq gi lan la ciy peser xamul karaw gi nan la ciy peser loolu lépp xam ko du loolu moom dana la xar mi ci boppam ak ni mu mel laay teg poids am li mu joxe moom laay multiplier par sangam ci ay euro wala ci ay franc la mu doom la mu joxe nag loolu laa koy jaay loolu bokk la jaay li nga xamante ne mooy allaxmu bil xayawaani léegi mu am beneen affaire boo xam ne ba léegi ci façon njaay yi xaram mooy di yi nga xam ne asnaafu ribawiya yiñ gisoon hmm? mu am ëppalante mooy or ak or amul dix-huit bi laak bii vingt-deux carats laak après kon mooy du manuñoo yem déedéet déedéet il faut ñu tolloo waxoon nañ la tamit exemple waa ji nga xam ne femme bi nga xam ne takkaayam yi la bëgg a jënd la bëgg jaay la bëgg a jënd takkaay yu bees yi yi nga xam ne ñooy tendance mu joxe lool après ngir joxe xaalis muy bu ci nekk di cinq grammes waaye comme que nee na bosam daa yàgg bijoutier bi ne ko léegi na nga ciy teg quinze mille francs danga may jox sa takkaay bu yàgg ji bu ko defee moom ba koy mën a soppi togg ko soppi ko defaat ko bu bees mais mu ne ko léegi danga may jox ma ciy jox danga may jox sa or boobu plus mille francs ma jox la bu bees bi loolu man da nekk ndax li alayhi salaatu wasalaam waxoon az-zahabu biz-zahab te waxoon na laa tabi'u az-zahaba biz-zahab wala al-wariq bil-waraq wal bil-wariq wala al-burr bil-burr wala ash-sha'ir bish-sha'ir wala at-tamr bit-tamr wala al-milh bil-milh illa sawa'an bi sawa' 'aynan bi 'aynin yadan bi yad faman zaada aw istazaada faqad arba voilà mu ne woon bu leen jaay or ak or wariq ak mooy fidda mooy xaalis ak xaalis burru ak burru sha'ir orge ak orge tàndarma tàndarma xorom ak xorom lu dul ñoom ñooy tolloo jëmmi tàndarma bu gum ci doon ci jëmmam loxoog loxo mu ne nag képp ko yokk awistazaada wala nga yokkulu faqat arba kooku riba lay def waaw bu dee man may jaay ne waaye yow nag xam nga nag saa yi sama sel bi sa waay iodé la il est traité yow sa sel bi noo traité waaye xam nga ne waaye jox ma ci jox ma si kilo bi ma jox la cinq kii nga xam ne mooy sàkku istazada ñu yokkal ko kooku kooku moom def na riba mais ki d'accord ba koy yokkal di ko jox six kooku it def na riba voilà waaye mooy xam nga waxoon na wa ida xtalafat hadhihi al asnaf yi nag bu ñu wutee jaay leen lum leen neexe mais bu nekkee yadan bi yadin waaw loolu la mooy bu par exemple xaalis laa yor jënd tàndarma loolu kenn du na ne eh, yow ñaata ci xaalis nga yor ma waxtaan ñu ne ma kon lu tollu noonu ci tàndarma lañ la jox non jaay leen loolu leen joxe ñu jox la voilà ndax amul la tafaadula baynahuma ci bu dee yi bokk mais bu ñu wutee nag loolu loolu dara newatu ci te joxoon nañ ci exemple Seydina Bilaal radiyallahu taala anhu wa ardaa ak tàndarma ja voilà te waxoon nañ la yii nii nasi adu ci am mooy eh, jox ma maa ngi dem ñaami maa ngi ñëw jox la voilà maa ngi ñëw jox la loolu du ci am moo tax ci xadis boobu bi ñu wax sànk bu Seydina Ubaada bi te mu nekk Seydina Sahih imaam Muslim mu ne ndax bim naan laa tabi'u dhahab bil dhahab wala al wariq bil wariq wala al bur bil bur faman zaada awis ba mu ne famis faman zaada awista zaada faqad arba mu ne walakin bi'u dhahaba wal wariq bi dhahab wal burru bi shi'ir wa shi'iru bil burr wat tamru bil milh wal milh bit tamri yadan wa amma nasi'a fala bu ci man di doon moo xam ribal fadli wala mooy ne mënuma ñëw ne euh, bon moom lañ doon wax kiy wecceeku mënula def loolu jàlloo euh, bu dikkee yi man de dama doon wecceeku sama vingt mille bii mu ne la ah xaaral ma xool dix-neuf mille nag laa yor nga ne ko baax jox ma dix-neuf yi nga jël vingt mille yi après beneen yoon naa ko jël si loolu noonu dafa xaraam ma ne lu tax mu ne ndax alayhi salaatu salaam moo ne wa amma nasiya falaa bu dee nasiya la falaa mën na nekk mooy nga wala yu mel noonu wala maa ngi dem te ñëw loolu ci mën a nekk non non loolu mën na nekk da ngay joxe ci saa si voilà léegi euh, boo gisee nag charia di tere yi yépp mooy mbir mi problème la mën nañ de problème seen biir te charia ci boppam moo ne lool mënu nekk lu dul yadan bi yadin waaw loolu manoo joxe naan jëlal xaaj bi bii di ñëw ma mottali loolu mën a nekk loolu mën da nekk fayal léegi nga jël léegi après yow xaaj bi ngay jël après non loolu lépp mën da nekk ndax dafa war a nekk euh, mënoo yéexe fay gi dañu war a mat moo ngi mel ni suñu franc yii suñu dollars yeeg suñu dalasi yi loolu it mën da nekk il faut ñu tolloo ndax diinaar ak diinaar dañuy tolloo muy or ak or xaalis ak xaalis kon façon yooyu du baax façon yooyu du baax kanta am na boo xam ne moom c'est sûr gars yi wéccee ko aéroport waxoon naa la léegi ñu ngi das jóge nañ Léopold léegi ñu ngi Belees waaw folli Léopold fal Belees jas xaw ma nag foofu xaw ma nu muy demee ndax masuma faa dem masuma wàcc jas waaw en tout cas ni mu doon xew Léopold Sédar ay ñëw ne ñoo xam ne euro bi cent cinquante cinq la gaa yi wecc moom di ko def six cent loolu dafa xaram waaw loolu dafa xaram ndax tafaadul bi waru cee am dafa war a tolloo mat sëkk voilà nga wecci ko nga jox ko li mu doon même marché yi dañ koy def Sénégal boo fa yóbbu euro yi dem ci ñi nga xam ne naan dañuy wecci léeg-léeg duñ la wecci lu baax lañuy ñëw comme six cent cinquante cinq ñoom ñu la koy weccoo six cent ngay wax boo moywul booy wax ñu ne mbir mi c'est que bi day yégg ko wàcc ñu bëgg ak gëmloo ne mooy biñ lay wecc nii affaire bi dafa wàcc ba 600 alors que loolu dëgg loolu du dëgg loolu xam nañ bu baax xanaa kay ku ko xamul mais mbir mi daanaka cinq yii point xaw ma neuf ak lan loolu ni mu ci yàgge nan la la waa ji bëgg gëmloo ne tay jii bi nga ñëwee di wecceeku ci moom la mbir mi wàcc ba àgg 600 loolu man la nekk loolu mooy amul. te boo demoon ci banque bi ñu wecc la ko six cent cinquante cinq mooy bu boobaa yow ci banque bi ngay dem léegi nag dem ci ñee day xaram bu dee am nga possibilité boobu bu dee nag amoo benn possibilité lu dul loolu ñoom rek dafa ne te xaalisu euro bi gars yi duñ ko nangu lu dul lenn commerçant yooyu ñoo koy nangu mais ñoom kenn d'accord ci wecc six cent cinquante cinq te yow àgg nga foo xam ne manoo def leneen danga leen koy jox léegi ñoom bàkkaar bi ci seen kaw lay këpp parce que yow def nga jël nga say matuwaay amoo banque boo dem kii wul fu nekk nga soxla nag affaire boobaa nag leen koy jox tey rëccu bu baax tamit bu boobaa nag bàkkaar bi ci ñoom lay këppoon voilà am na beneen façon njaay moo xam ne dafa baaxul waaw moom lañ naan al kaali ubil kaali loolu mooy addaynu bi dayni waaw ndax aleyhi salaatu wassalaam moom moo ko xaraamal waaye ci xadis boo xam ne bu da'if la xadis bi seydna abdullah ibn umar moo ko solo waaye xadis bi dafa da'if imaam alxaakim solo na ko ñoom imaam albayhaqi ak ñoom imaam addaaraqutni raxmatullaahi aleyhim na ko ñoom imaam alxaafid nee na imaam al bazaari soloo ko ak isxaaq imaam isxaaq waaye dafa daif mais malgré daifuk xadiis bi boroom xam-xam yi raxmatullah alayhim euh, dañoo dëppoo ci jëfle jëfal jëf li xadiis bi di wax voilà ndax xadiis bi wérul waaye ijmaa dafa am comme li imaam ahmad wax lakin ijmaau lakin ijmaau nnaasi ala annahu laa yajuuzu bayu daynin bi dayn waaye nag mooy ne xadis bi wérul waaye boroom xam-xam yi ñoo dëppoo consensus que ne jaay det di ko weccoo di ko jënde det loolu mën da nekk jënde det ab det mën da nekk léegi loolu nga ne waa loolu mooy lan ñu ne la mooy waajoo xam ne euh, dafa ñëw euh, te lii lii nii xam nga joxe woon nañ exemple exemple bii nag lañ joxe woon bi ñu doon bi ñu doon wax naan affaire riba yi par exemple comme lii njaay moo xam ne riba dafa haram ma ñëw jënd ci euh, sëñ Moussa Diongo commerçant ma jënd ci moom saako ceeb boo xam ne nee naa ko le 15 avril kat laa lay fay le 15 avril jot awma lu ma ko fayee man ne ko ni ñuy def yokkal ma ba le 30 avril bu ko defee man bu ma lay fay du ma la fay vingt cinq mille yi mu doon jar mais vingt sept mille laa lay ja laa lay fay loolu mooy loolu dafa xaram waaw loolu moom lañ naan zidni fil ajali aziduka fil ajri yokkal ma ci dele bi ma yokkal la li ma lay fay loolu dafa xaraam sharia da ko xaraamal loolu mooy jënd parce que loolu mooy lan mooy lépp moom bi mu ma jaayee ba le avril loolu la woon det la noo dama daf ma lebal léegi nan laay mooy bayoon day ni mooy loolu xam loolu dama koo lebal ma ñëwaat ne ko comme nga bi ma ko waree fay kiiwul ma defaat beneen transaction ci kaw mooy lan te yokkal ma ci délai bi bu ko defee ma yokkal la xaalis loolu du beneen façon muy det ak det loolu nag dafa xaram zidni fil ajali aziduka fil ajli loolu xaraam dafa xaram loolu façon la ci bay'ul kaali bil kaali loolu dafa xaram nit tamit ñëw jëndum der ne waajoo xam ne daf maa yoreel comme man ma yoreel góor gi mu naa moomu bi ma jaayee mbir mi le quinze jot manuma manuma koo fay wala ma koy dawloo di ko dawloo benn waaye benn tierce personne jóge fële sëñ mo sëñ sëñ Ibrahima Sarr mais góor gi Moussa sa Moussa Diong ne ko mais sawaay moom lan lan la yorale lan la yorale mu ne ma moom de vingt cinq mille la ma yorale boobu balee léegi mu may dawloo mu ne ko jaay ma ko baal ma jox la vingt cinq mille léegi man maa koy topp ma des ak moom dañ naa la loolu yi man la nekk parce que waa ji man góor gi musaa Diong lan la am ak moom det la mooy def maa lebal moom nag mën nga jël det bi di ko jaay keneen voilà mooy jël det bi jaay ko góor gi ñu Ibrahima Sarr mooy lan la ko jaay mais man sama bor la ma la ko jaay non bayoon day ni bi day ni loolu loolu it ci la loolu dafa xaram parce que waa ji bu bu mu ñëw ne ko vingt cinq mille am jox góor gi mu saa jox léegi nag moom mu ñëw naan ma eh góor gi Ibrahima Sarr ne ma hé yow eh, acca léegi yow yaa ma yoreel sàngam te man liñ jëntu ma moom dara man góor gi Moussa jong la amaloon affaire mooy ne loolu dox surtout rawatina bu waaji ne non loolu nag mu ne non d'accord ci mbir mi walla loolu noo yem sauf que loolu lu mel noonu fi muy baaxe mooy bu dee ab état la ab autorité étatique waa joo xam ne day yore nit ñi mais di leen ndaw loo du leen fay ci loo xam ne moo ko tey bu boobaa état bi man na jënd det yooyu parce que fële li ñuy bañ mooy góor gi Ibrahima Sarr man bu ñëwee ci man ma bañ te bu boobaa amul benn moyen bu ma mën a forcer ba nangu ba jël àqu àqu àqu kii bi léegi mooy foofu il faut dafa am benn condition mooy il faut man ma d'accord reconnaître que ni dette bi am na que ni si dette bi am na sinon bu dul woon loolu ku nekk mën ngaa ñëw kombi nag sa benn waay ni diw damaa yoreel léegi yow kaay ma jaay la lim ma yoreel après ngeen dem forcer ko yóbbu ko devant le tribunal naan mu fay loolu noonu dox bu dee autorité étatique la tuutee yow nga man ma reconnaître def bi jàpp nit ñu bari ma def leen noonu état bi mën naa jënd kii yooyu ne leen léegi yéen ni may def ñaata la leen yoreel mu jox leen man nag mu ne ma léegi moom mu may topp pourquoi foofu mu possible parce que góor gi Moussa Moussa Sarr Ibrahima Sarr bokk moom mënoon na te du am possibilité jot sama xaalis alors que état bi mën maa forcer. man na ne ma par force da joxe affaire yi voilà boo ko jëlul dañuy tibb sa compte comme lu mel noonu mooy moom am na pouvoir boobu alors que ñeneen ñi kenn amu ci pouvoir bi voilà loolu la mooy loolu bu dee loolu du dox loolu il faut mu nekk koo xam ne autorité étatique bu dee boobu ndax bu boobaa problème bi ñu doon bañ mooy après mbir mi waa ci jënd def bi ba pare te du jot ci li nga mu jënd loolu day dàqu ndax état bi moom mën na koo jël moo tax gaa yi xam nañ ñu demee gaa yi moom buñ lay kii ngay bañ a fay ba ñu yóbbu mbir mi trésor public xam na li nga fay par force ndax trésor public moom de toute façon moo tiim gaa yi yépp waaw. day bàyyi ba bés boo fi amee salaire wala kii mu tibb xaaf lu bari li nga xam ne moom la soxla woon mu jël ko léeg-léeg nag ñu dawal ak de xam ne boo bàyyi la loo xam ne peut-être diñ ci mën a dunde ci mois bi mooy am nañ ko ci mais keneen ku dul kooku amoo capacité boobu voilà mais à condition waa ji man ma reconnaître ne si si dama ko yoreel yoreel naa waa ji sinon bu dul loolu mbir mi du mën a dox euh, léegi nag mu dese ñu benn affaire boo xam ne incha allah ci li ñuy tëje muy bayon taqsiit mais suñu waxtu dafa jot est-ce que bayon taqsiit baax na baaxul waxoon nañ la tontu bi ci bee passé peut-être bon war wax ko nii bon jarul dugg dugg yu metti yi bañu taxit en fait mën naa nekk incha mooy ne euh, comme lii nañ jël <laughs> ñi xamul nag dañ naan affaire bi riba la mooy bëccëg fukk yi liñ naan bëccëg fukk Sénégal gars naan ñii couleur yi pël yi niñ ma nee riba alors que loolu ñuy def tuddul riba mooy dañuy ñëw di jaay seen paan yooyu wala seen soo yi maire yi ci yoor yoor yi ñëw ci kër yi di jaay yooyu boo jëndee léegi paan bi boo dee danga koy jënd léegi fay léegi mooy da ngay fay léegi ñu ne la par exemple 1000 francs lay jar bu dee nag da bëgg di ko fay fii un mois bu ko defee moom dalay defal jour bu nekk nga joxe fukki dërëm wala boog bon mën na pay mois mu ne nag bu dee loolu nag bu boobaa dootul jar mille francs mais deux mille lay jar loolu mën naa nekk léegi nag mu étaler la ko mais loolu à condition nga xam ba kañ lay yem ak lan ngay joxe tout le temps chaque fois lan ngay joxe ba kañ lay jeex bu amee xadarul maalum ak lu leer ñu échelonné ko bu leer loolu day baax mu ngi mel ni waa ji jaay billet sëñ Matar waaw billet avion yi. léegi nga ñëw ne sauf ko man nag damaa mënula fay léegi ko quoi mu ne la garaawul mu ne la garaawul mooy biir bi mën naa la koo jaay mais échelonner la li ngay fay loolu foog naa ay IKEA ak yooyu dañ koy def tamit mooy ñuy jaay ay mobilier ak Conforama yooyu mooy bu la neexee nga tànn boo mënula fay léegi ñu échelonner la ko ñu ne la danga koy jënd mais weer wu nekk nga joxe lii ba kera muy mat ba weer temps ci lay mat loolu noonu baax na loolu ci gàttal mooy bayon taqsit léegi nag ci kaw nii ci kaw nii ci lañu jeexale li nga xam ne mooy li jëm ci njaay yi nga xam ne dañoo xaraam walillahi alhamdu wal minna euh, di sant suñu borom bu baax di def mu ja di ñaan mu def mu nekk loo xam ne luy jariñ la ñu may ñu ak dégg akuk topp takk ko xam ko di ko jëfe te moom borom bi subhaanahu wa taala képp tax ak jot ngërëmam loolu yomb na ko lool yal nañu ko defal te may ñu xam-xam bi nga xam ne mooy biy jariñ allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala voilà yal na nga ñu dolli xam-xam buy jariñ ak jëf joo xam ne booy nangu la ñu am si ci gërëm boo xam ne bu ñu ko làqee sam sànj dañuy féete gannaaw ba faw am ci ridaa si ridaa nabiyyika sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in xam naa nag jotaay bi ñëw incha ñu gis ci lu jëm ci wàllu diw yi après ñu dugg ci suuratul mumtahina